mu daal di ciy teg li nga xamante ne nii mooy xadis neuf cent sept mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu wa kaana idaa daxala alaa man ya'uuduhu qaala laa ba'sa tahuurun inshaa Allah rawahu albuxaariy rahimahu allahu taala kon alimamu alhafidu annawawi rahimahu llahu mu indi hadis bi ba léegi mu ne wa anhu 907 di ko jële ci kim jële woon hadis bi jiitu muy ibnu abbasin radiyallahu anhuma abdullah anna annabiyya kana yonente bi alayhi salaam daxala ala arabi dafa dugg ci benn kaw-kaw ya'uduhu di ko seet di ko seet si ndax dafa feebar waaw wakkaanata moom yonent bi alayhi salaatu salaam li nekkoon sunnaam mooy idaa daxala bu ma soon a dugg ala man ya'uduhu ka muy seet si ku feebar xaala da doon wax laa ba sa ngir dalal xelam waaw lu am solo waaw waxoon nañ ko bi ñuy tàmbali feebar ñiy seeti ñi feebar dañoo war a nekk ñu am xel di leen yaakaar loo yërmande yàlla waaw di leen yaakaar loo ci dund ji ba xam ne borom bee tege lu nekk mën na koo teggi xanaa gisoo diw sax daloon na ko fi waaye dafa gaaw kii insha allahu taala ba pare di la xamal ne lii nii eh, eh, muñal rek tahurun dala nekk loo xam ne dalay laabal waaw insha allah soob na borom bi tabaraka wa voilà kon mu koy ñaanal tahur insha allah lii dalay eh, setal ndéem soob na yàlla lool mooy bu dee ñaan la waaw bu dee xabar la nag bu boobaa kon du nekk insha allah bi du tekki dem soom na yàlla waaw <laughs> la tadxulunna al masjid al haram <laughs> aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la taxaafuna <laughs> insha allah la tadxulunna al masjid al haram insha allah aminina muhalliqin loolu du insha allah di xam ne waaw bu soobee yàlla déedéet wax nee na yéen di bu dee xabar la hmm? lii dalay yow jullit bi lii dalay faral say bàkkaar te loolu moo soob yàlla kon léegi nag euh, euh, euh, mu ne rawaahu mu ne xadiis bii de solo na ko al Buxaari daal imaam Abu Abdillah rahmatullahi ala al jamii léegi laaj bi mooy ñu ne ñu fi yàgg gis ñépp imaamu Maalik imaam Ahmad imaam Abu Daawud imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak ki nga xam ne mooy al-imam Ibn Majah léeg-léeg ay ñu teg ci ad-Darimi kenn solowu ko ci ku ñu imamul Bukhari imamul Bukhari képp kot moom dong moo ko solo waaw indi ko nag euh, ci euh, ñeenti bërëb la ko indi waaw kitaabul marda baabu iyaadatil a'raab <laughs> téere feebar yi bunt bi wax Euh, seeti kaw kaw yi voilà amul yooyu xeebaate voilà ñun non les citadins dañu seeti kaw kaw yi bu ñu xeebaree bon lui c'est un kaw kaw quoi c'est un ho seeti waate nga naan lan pourquoi nga naan lan loolu mooy lan <laughs> voilà indi na ko foofu ak kitaabul manaqib ak kitaabul marda baabu maa yuqaalu lil marid wa maa yujib buntu ana lan lañuy ñuy wax ki nga xamante ne mooy ki feebar ak buñ ko ko waxee lan lay tontu voilà <laughs> foofu yet daal dina ko fay indi léegi bon indi na ko tamit ci alaamatu nubuwa voilà kitaabul manaqib tamit baabu alaamatu nubuwa fil islam ak kitaabu tawhid baabun fi mashi'ati wal irada wa ma tasha'una illa an yasha allah waaw léegi buñ jëlee bu njëkk bi kitaabul marda baabu iyadatil a'ram mu ne haddathana mu'alla ibn asad mu ne nettali na imaamul Buxaari Mu'alla ibn Asad suñu jëriñ li Mu'alla ibn Asad al-Ammi Abul Haytham al-Basri al-Mu'allimu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Mukhtar mu ne kii nettali Abdul Aziz ibn Mukhtar ya Abdul Aziz ibn Mukhtar al-Ansari Abu Ishaq rahimahullah al-Basri ad-Dabbagh rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana xaalidun mu ne kii nettal mooy xaalid di xaalid ibn mihran al-hazza abul manazil al-basri mawla quraysh mooy xaali xaalid al-hazza xaalidun la siiwee waxoon nañ la masula rabb masula ëw li nga xam ne mooy euh, ab dàll nag waaye mooy da doon toog ca ëwkatu dàll ba defarkatu dàll ba courbe bi ñu far tudde ko ko <laughs> <laughs> an Ikrimata moo ko jëlee ci Ikrima al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah al-Madani mawla Abdillah ibn Abbas radiyallahu wa rahmatullahi ala al-jami' an ibn Abbas moo ko jëlee ci njaatigéem di Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi Abul Abbas ah, ah, radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu qala wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ala maridin ya'uduhu fa qala la lahu la ba'sa tahurun insha allah hadis bi nag imaamul bo an-Nawawi da ko da ko da ko da xam nga fan yi ñu ci jotaay bi ñu génn ñu ngi la koy wax bi imaam al-Baji di wax ne sa yeneen saa salaam dem na seeti benn kaw kaw <laughs> nga wax moom <laughs> léegi kaw kaw bi lii la yeneen mu ne yeneen saa salaam dafa dem dugg ci benn kaw kaw di ko seeti te moom daa nekkoon sunnaam bu duggoon ci kenn di ko seeti mu feebar. Eh, da doon wax la ba sa amul problème waaw moom mooy bañ a di dalal sa xel nga bañ a saalit lii dalay fetal rek insha allah waaw lii ngay jànkonte métti bi ngay am ci feebar bi wala siburu bi ni mu tare mbir mi sa ni mu ta loolu lee dalay fetal rek insha allah dem seen na yàlla ci say bàkkaar xaala <laughs> bi mu waxee lool <laughs> kaw kaw bi ne ko la qulta tahur way nga ne lan yeneen sa salam tahur nga wax nga ne lii damay fetal waaye yow seetal fan bal hiya xuman tafuur aw tafuur ala shaykhin kabiir tuziruhu al-qubuur kaw kaw bi kaw bi di sa def di sa sajan kawa sajan la def mooy prose rythme et rythme day niro poésie mais du poésie mu ne yeneen saa hmm? nii damay setal loo man daal li ma ci yëg mooy bal li ma yëg dëgg dëgg hiya man lii daal ab sidiru la tafuur boo xam ne mu ngi takk ci man aw tasuur di mooy di waaye mu ngi takk di ma metti tal lu bari ala ci kaw paa boo xam ne kabir bu mage la waaye ku mage man lii ma lu nga ne tusiiru huute gisuma lu ne sama wopp bii sama feebar bii dina ma dina ma siyaareloo ci loo xam ne neexuma tusiiru foo ko gisee mooy dañoo forcé waaji waaw <laughs> tusiiruhul xumur waaye di di di ko yóbbu waaji xubuur yi man nii ci bàmmeel yi damay damay siyaareloo ma ta zurtumul maqaabir <laughs> bi moom tuziruhul qubuur <laughs> waaw gis nga leen ah qul tatahur kalla bal xuman tafuur ala shaykhin mooy eh, lële aw tafuur ala shaykhin kabir tuziruhul qubuur gis nga rim bi qulta tahuur kallaa bal hiya humman tafuur aw tafuur ala shaykhin kabiir tuziiruhu al-qubuur fa qaala kaw kaw bi <laughs> wax lii yoneen saa salaam fa qaala nabi saa salaam ah fa naam idan ne ko waa kon loolu la kon waaw <laughs> moo tax kaw kaw bi ba ñu xëyee la faatu <laughs> ah, ah waaw waaw kon yoneen saa salaam ne ko waaw kon fa naam idan waaw kon baax na kon loolu la kon ni nga ko jàppe rek moo tax mi ana inda abdi eh, zanni abdi bii bi borom bi wax ci xadi xadiisul qudsi bi leen saa sam xamal ñu ko boroom bi ne man maa nga fa sama njortal jaam toll ci man waaw fal yalun na bii macha na na njort ci man lu ko soob rek waaw boo jàppee ne yàlla lu baax ci fa lay defal xoolal say mbir lu mu compliqué compliqué borom bi dala la ciy génn mais bu dee ñaaw njort nga yor tusi'u zanna bi rabbik yow na ngay ñaaw njort ci sa borom ah léegi nag la nga yaakaar rek loolu lay borom bi di bàyyee seetaan laak loole waaw comme que kaw kaw bii au lieu mu ne ah alhamdulillah ah, sant yàlla <laughs> mu naan yeneen saa salaam nga ne tahur waaye yow déet kay man moom moom wax dëgg ni moom mooy bal hiya humman tafur aw tafur ala shaykhin kabir tusi'ul qubur ah, man kay li mooy yëg mooy sibiru xam ne mu ngi lakk waaw di di tas sama yaram wi waaw waaw mel ni ay lakk yuñ may def waaw di jax sama kaw waaw waaw ci màgget moo xam ne ku toll ni man nga xam ne màgge naa lool waaw nga xam ne gisuma lu dul ne damay siyaareloo bàmmeel ya ah yeneen saa saa ne ko ah kon nag ah fa naam kon nag loolu la comme que noonu ko <laughs> waaw <laughs> waaw léegi moo tax mu génnaat xadiisu mel ni al imaamu anas ibnu Malik daal dinay solo xadis mel nii imaam Ahmad andi na ko imaam Ahmad rahmatullah alayhi dana haddathana Affan ci musnadu Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne haddathana nettali Affan ma Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Uthman al-Bahili al-Basri as-Saffar al-Baghdadi rahimahullah qaala haddathana Hammad ibn Salama moom liñ ko gis bari na muy Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama at-Tamimi mawlahum asbatu man rawa an thabitin radiyallahu anhuma qaala mu ne haddathana abu rabi'a mu ne ki ñu nettama abu rabi'a di sinan ibn abi sinan ibn rabi'a al-bahili al-basri rahimahullahu ta'ala an anas ibn malik mu jële sayna anas ibn malik ibn nadr ibn damdam ibn zayd ibn haram ibn jundub ibn amir ibn ghanm ibn ali ibn najjar al-ansari an-najjar abu hamza dhul udhunayni khadim rasulillah alayhi salatu wassalam radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam daxala ala arabi mu ne leen saa dafa dugg ci benn kaw kaw ya'uduhu doon ko seeti fa huwa huwa mahmum xumaa gi mooy wopp gi nag si buru ko jàpp mu feebar feebar metti lool fa qaala yonente bay saa sallam ne kaffaratun wa tahur mais lii de da faral say bàkkaar ba pare di la laabal fa qaala al-a'raabi kaw kaw kaw mi na ko bal humman tafuur ala shaykhin kabiir tuziiruhu al-qubuur kaw kaw bi mu ne lii day man xew-xew bi loolu wax même kàddu yi la waaw même kàddu yi après nañ gis Seydina Anas am na lu mu waxul mooy am na lu imaam Abbaas wax loo xam ne mooy <laughs> bi mu waxee lii yeneen saa sara ne ko naam idan loolu Eh, Seydina Anas indiwu ko dane waa ji ne way kaw kaw bi ne way saa salaam bal man kay li ma gis kafaara fa kafaara ak taxul <laughs> damay faroo samay man di li ma gis bal xum man tafuur man daal sibiru boo xam ne bu ngi jëf ci sama kaw waaw maa ngi xaw a di ala dal nag dalul ci kenn lu ci koo xam ne paa boo xam ne kabiir bu mage way tuziruhul qubur dina ko gisuma lu dul ne da koy siyaaraloo bàmmeel yi fa qaama rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa taraka yeneen sallallahu alayhi wasallam daal di jóg bàyyi ko fa mooy dafa ne naam idan après daal di <laughs> dem bàyyi ko fa <laughs> moom alayhi salatu wassalam léegi hadith bi am na ñeneen tamit ñoo xamante ne soloo nañu ko eh, loo xamante ne nii foofu eh, eh, que ne affaire bii nii nu mu tudd kaw kaw bi am na ñoo xam ne dañu wax turam am na riwaay yoo xam ne comme ni al imaam al haafid al hajar wax mais dañu ne moom kii la tuddoon Qays Qays ibn Abi Haazim nga ne kan Qays ibn Abi Haazim kooku ça me <laughs> de waaw <laughs> kooku taabi'i la moom moo ñëwoon doon seet si yonent bi alayhi salaatu salaam tuuboon na baayam saxaaba la Abu Haazim saxaaba la mais moom Qays dafa ñëw di seet si yonent saa salaam ñu ne ko yonent saa salaam denc nañ ko à trois jours kooku manu la nekk kii kon moo tax dañoo bu boobaa tuur yi topp tolloo kese tuur yi ñoo euh, kii waaye manu la nekk moom voilà te loolu. Euh, imaam al-Haafiz nee na waqa'a fi Rabi' al-Abraar ci benn téere anna isma haadha al-A'raabi Qays fa qaala fii baabil amraad wal ilal mu wax borom téere bi wax ci baabul amraad wal ilal bunt bi wax ci feebar ko wopp yi daxala nabi sallallahu alayhi wasallam ala Qays ibn Abi Haazim ya'udu mu dugg ci Qays ibn Abi Haazim di ko seet si mu tudd nettali bii nii kon nag mu ne imaam al-Haafiz nag gisuma benn saxaaba bu tudd nii ku dul waa ji waaw mu ne bu dee ne xadiis bii de jàpp nañu ko xam naa jotu ko euh, càmbar mu ne bokk la Qaysa bi ñu wax kooku de façon xam nañ ko kooku moom muxadram la fekk ne dundu yeneen saa dafa ñëw sax di ko seet si ñu ne ko yeneen saa sam génn na àddina waaw denc nañ koy yàlla ñetti fan kon kooku mënula nekk lool. léegi kon kii al imaam at-Tabarani rahimahullah daal dina koy solo eh, solo xadis bu mel nii ci riwaayu Sharahbil eh, eh, nekk waajur Abdurrahman mu tudd comme hadith sayyidina Abdallah ibn Abbas bi ca fin ba mu ne fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam amma idha abayta fa hiya kama taqul qadaa'u llahi kaa'inun fama amsa min al-ghadi illa mayyita voilà léegi yoneen saa sallam bi mu ko waxee lii tahurun insha allah kaw kaw bi naan ko way lam bal xumman tahur naan <laughs> way way lii de xumman tahur goo xamante ne nii sawaay ala shaykhin ci benn paala dal koo xamante ne nii ah moom de daa nekk koo xamante ne nii kabir tusiruhul qubur yeneen saa saa am ne ah bu dee bañ nga <laughs> waaw comme comme ni nga waxee rek kon mu demee noonu waaw qadaa'ullahi kaa'in dogalub yàlla moom lu yàlla dogaloon bu dee ne nee na ci lii la yem ci lay doy mooy yeneen saa saa xamal ko ne kon nag loolu la mooy yàlla de kon de loolu la dogal ku ko waxee rek waaw an moo tax mbir yeneen saa sam ne woon bu kenn ci yéen génn àddina lu dul muy rafet njort ci yàlla ñetti fan laata muy génn àddina mu koy waxaat saxaaba yi waaw bu kenn ci yéen génn àddina illaa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih lu dul mu rafet njort ci boroomam waaw comme que paa bi nag jàpp na ne moom du wiraat <laughs> kaw kaw bi yeneen saa sam ne ko ah kon baax na comme ni nga ko waxee rek qadaa'ullahi kaa'in waaw dogalub yàlla moom day nekk sa lu mu man di demee fama am mu ne waa ji xëyut minal ghadi ci suba ga illaa mayita lu dul mu nekk koo xam ne moom daal dinay comme ni wax dem ci bàmmeel yi ñu war koo jébbal boroomam tabaraka wa kon loolu <laughs> lu <laughs> lu am am solo la kon gis nga euh, kaw kaw bi moom euh, daa <laughs> euh, kon gis nañ imaamal kii daal na koy solo kon Euh, imaam at-Tabarani bu mel nii euh, ad bii daal na koy solo na ko noon Ibn Sakan indi na ko ca saxaaba hmm? kon loolu wallahu taala alam na ko noon al imaam Abdurrazzaq jëlee na ko mais pas ci Ibn Abbas ci Zayd ibn Aslam loo xam ne mursal la léegi kon gis nañ lëkkaale bi léegi nag ak suñu xadiis kon gis nga kon imaam an-Nawawi am na loo xam ne kon mooy dafa indi rek li nga xam ne mooy ñaan ngee ko ci soxal li yonent saa salaam mosoon a seet ku feebar la baas. tahurun insha allah gis nañ fële ci sayyidina anas kafaara mu ne lii kafaara la insha allah kafaara wa tahur insha allah voilà da lay eh, feral say bàkkaar di la laabal bu soobee yàlla loolu kon gis nañ ko ci que li ko ci soxaloon mooy la ba'sa tahurun insha allah kon nañu ko jàpp bi la ba's boo seetee ko wopp la ci hôpital bi kër nijaayam kër nàngam ak waaw nga ko la ba's tahurun insha allah ah amul problème dalay laabal ci say bàkkaar daal di lay fóot bu soobee borom bi tabaraka wa taala kon la ba's tahurun insha allah la ba's tahurun insha allah la ba's tahurun insha allah léegi al imam al hafiz ibn hajar mu ne qaala al muhallab mu ne al imam al muhallab pour yeneen jàngale nee na faidatu hadha alhadith annahu la naqsa ala alimami fi iyadati maridin min ra'iyatihi walaw kana arabiyan jaafiya almuhallam mu ne njariñu hadith bi nag bokk na ci mooy que ne du wàññi wàññeekulu ci du wàññi wàññeeku ci imam bi mu dem seeti koo xam ne ku wopp la koo xam ne ci ñi mu jiite la bokk même bu dee ne waa ji kaw kaw la boo xam ne ay jikkoom daa desee jaar yoon waa parce que yow ñu ngi lay seeti di dalal sa xel ngay ngay saalit mooy daa saalit rek waaw mooy li gën rafet nag mooy boo ñëwee yi nit wax la ko waaw boo saalit jarul ngay waa di comme mère way yooy yooy yooy London way yooy way yooy yooy yooy yooy yooy oh comme ñenn ñi waaw dañu leen da leen di dal lu metti nga naan leen muñal ñal way muñal fan waaye bu wax muñal way waaw nga waaja ndaw sa waxoon gisoon nañ ko ci fii ni ndaw si nga xam ne daa fe doomam ji daa faatu woon mu nekk ca xabru ba di jooy yeneen saa salaam romb ko ne ko yaa amatillah isbiri waaw waxtasib yi <laughs> muñal te sa muñ goog nga jàpp ko ngir yàlla muñal mu naan ko waa yow ah <laughs> waa yow ilayka ilayya ilayka anni waa yow waaw fa innaka lam tusab bi musibati waaw way sori way eh, li ma dal dalaa dalul rek yeneen saa salaam dem bàyyi ko fii naa Usaama radiyallahu mu ne kan mu ne ko yeneen saa salaam ren ndaw si àddinaan tukki mu daw fekk yooyu ñëw nee na gisuma fa sàmbale gisuma fa bëkk ne gisuma kuy garder mu ñëw ne ko xawma la woon mu ne ko ma innamal ah sabru inda sadmatil ula dëgg dëgg muñ mooy ci rës gu njëkk ga buy door a dal foofu la muñ yee eh, doo saalit wax lu la ne après nga ne muñ naa voilà di gis mooy du loolu moo gën a rafet buñ la waxee yooyu yow lan nga bëgg ñu wax la musiba goo xam ne man manuma ci dara yaw manoo ci dara keneen manoo ci dara dal na la mais bu ma la dénkul muñ na laa lay dénk ah ah wa bashir euh, kii wa bashir sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu wa inna ilayhi mais lan nga bëgg duñ la déggal kii dalal sa xel ngir kii wax la nga muñ te nga xam ne muñ ji yàlla nga koy defoo ko defalee di nga amay xéewal ndax li nekk ci muñ nga ne bu ma wax muñal ah, <laughs> saay boo ma nee bu ma wax muñal nag aw ma lu ma lay wax lan ah. laa lay wax lan ban pansement laa la man a jox man manu ma la koo fajal yow koo xamante ne sa waajur faatu na man léegi est ce que mën naa ko indiwaan mu dund mukk léegi lan nga bëgg du ma la wax muñal lan laa lay wax ak ñaanal kook yooyu ak tamit fexe li mu fi ne woon ci lu baax ak yenn yu nekk ci te tamit kii di ko fàttali ci di ñaanal yooyu laa la mën a wax de li li rot ci sunna leneen lan laa lay wax nga bu ma ko boo ma ko waxee mooy kon demal sa bañ maa wax dara ah léegi kon mooy loolu jaaduwul kaw kaw bi nii mu def nii <laughs> mooy bon léeg-léeg nag nit ki bu tollee ci yenn euh, sukuraat ak yooyu wala ba même pas pas sukuraat sax mais bu feebar méttee léeg-léeg nit euh, da ciy saalit waaye loolu du du lay voilà du lay nit daa war a di maîtriser boppam ci bépp jamono. waaw yeneen saa salaam bi mu ñëwee seet si ko ku ñëw seet si la wax la yu mel nii tontu bi warula nekk tontu bu ñagas nii moo tax al imaam al muhallam ne même bu dee ne waa ji sax <laughs> njiit bi di seeti wala boroom xam-xam bi benn kaw kaw la ah jaafiyan kaw kaw nag wax nañ la i imaam Ibn Hibbaan eh, Ibn Hayyaan doon wax al andalusi mooy rahmatullah alayhi koo xam ne kii kaw kaw la woon dëgg-dëgg li ñu xam mais mooy xamul diineem mooy xamu ko dëgg-dëgg parce que bu ko xamoon dëgg-dëgg comme ñoom Ibn Abbaas ñii yeneen saa sam du leen wax lii ñuy wax lii voilà mais eh, bon parce que daa sori daara ji yeneen saa salaam ñëw di ko seet si waaw ndax feebar na. loolu ñu gis ci woyofu yonent bi saa saam tamit waaw te tamit moo tax imaamul Buxaari indi ko tudde ko baabu iyaadatil a'raabi wan ne loo nekk nekk kilifa kilifa moom bu ñuy wax kilifa ak ku féete kaw ci ñëpp moo yonent saa salaam kon képp koo xamante ne da nga nekk ci tànkam ndomba tànk boo man di am président nga ministre nga rawatina nag boroom xam-xam ndax loolu gën a màgg ndax lool nga doon ne yonent yi alayhi salaam al-ulamaa warasatul anbiyaa boroom xam-xam yi ñooy doono yonent yi alayhimu salaam nga yor xam-xam bu toll noonu yow waroo jombale sa bopp ah dëkk fu kawe dëkk fu baax dem ci banlieue bi bu dee dëkkoo foofu nekk ah bu dee pale nga yor nga dem fi nga xam ne néegu ñax yeeg yooyu ak tamit zinc yi bu dee sa xarit yoo xam ne koo xamante ne nii wala ci sa taalibe yi wala ñoo xam ne foofu lañ dëkk ñu feebar nga fekk leen fa ñu nekk ñëw seet si leen comme li yonent may sa sa wax te bu boobaa boo demee dégg fa it wax ju xaw a naqari parce que waa ji daa saalit loolu bul ne maa ko def sax waaw di rëcc comme li ko ñenn ñi defe waaw def lu baax ba pare di ko naan man bu bu dee bu doon tey doon ma koon def ñii ay purux lañ déedéet lu baax kenn du ko def ba pare naan maa ngi rëcc déedéet waaw neen alhamdulilah ala kulli xaal waaw man de bu doon si c'était à refaire lu baax la woon yàllaa ta yàlla laa doon teel à travers moom waaw budul moom di keneen it ma defoon loolu ngir yàlla même bu dee moom la ma defaat ko ngir yàlla mais ay nekk fi di rëccu lu baax loo defal loolu iblis moo la koy wax déedéet jullit du def lu baax ba pare di ko rëccu naan maa ko def sax maa ngi rëccu li ma ko defoo kii bu ma ko mënoon a delloo xam na ma ko delloo déedéet loolu doo ko wax bàyyil waaw te xam ne qadaa'ullah dogalub yàlla la te nga sant yàlla mi jaar yiiw googu nga ko defal léegi moom bu ko reconnaissant wul boroom bi da lay wan ne sama jaam yi nii la man sama jaam boroom bi ci boppam ñaata ci jaamam yi jaamam yépp lay xéewal kan moo ko ci sant kan moo ko sant wa qalilun min ibadiya shakur ñu néew ci sama jaam yi la wax ñooy ñi nga xam ne ñoo may sant man boroom bi tabaraka wa taala kon kay yow bu dee yàlla moo loolu damay wan ne ah bi mu ngi may wan hmm, eh, loolu à travers eh, eh, kii nii waaw allahu akbar mu may wan que ah comme que borom bi tabaraka wa moom moo bind jaam yi defal leen lépp waaw te teewul nii lañuy doxale moom ñu néew waaw waaw ñu néew ci ñoom ñooy ashakur ñoo ñoo koy sant waaw ja purux rek waaw waaw du dund ci dund dunduk yàlla gim leen jox ñuy dund eeru yàlla espace yàlla lépp yàlla mais buñ jógee jaamu keneen wala jaamu seen bakkan wala ay système di xeex sax ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a ànd jaamu yàlla ñu leen di xeex borom bi ñoo ñépp faatu leen ci saase de waaw te te daggul lam leen di jox ci saase da leen di bu dee lam leen dogaloon ne dinañ ko am bu doon ne tey millionnaire lañ suba dinañ nekk milliardaire ñu wax ci xaqu yàlla lu garaaw du tee yàlla bu subaa mu jox leen milliards yam waxoon moom la leen di jox kon yow itam nga fexe jikkowoo yooyu waaw di xool yooy ci sa borom di ko jéem a copier waaw que ah waaw kon nag man ah naa muñ rek waaw nga waa ji ne waaw yow nga fekk mu saali eh, kii wala man waay waay nekk sëriñ bi ah yooyu doy yooyu moom ah, eh, ñaan baax na waaye nag da ngay waaru ko wax yooyu bu ne eh, yow diw da nga wala yu mel noonu yow maa maa ko def sax tuutuma fi ñëw déedéet waaw gis nga yeneen tubaab yi saa sam dafa ñëw waaye bi waxee la ma ne ah kon baax na comme loolu comme que loolu mooy jikko bo njort boobu la am ci boromam ah mu bàyyi ko njort boobu waaw kon nag mu ngi noonu waaw waaw mu ne wala al imam al muhallab baleegi mu ne wala ala al alimi fi iyadati al jahil yuallimahu wa yudhakkirahu bima yanfa'uhu wa ya'muruhu bis sabr li alla yatasaqqat qadar allahi fa yastafu alayhi waaw mu ne garaawul tamit nekkul loo xam ne problème la ci boroom xam-xam bi waaw te lool roye ko yonent bay saa saa day mooy li gën mooy dem seeti ki nga xam ne xamul parce que ñi xamul bu dee ne ñi xamul ni ñoo ma leen di seeti fan la ñuy tane bu dee ñi xamul rek kay nekk loolu manu la loolu nu ñuy tane ak la ñuy gindeeku déet mooy ñi xam di dem di seeti ñi xamul voilà ngir xamal ko waaye di ko fàttali loo xamante ne da koy jariñ di ko digal tamit muñ ci jamono yi nga xam ne jamono yu mettit la ngir mu bañ di xunnu ci dogalu yàlla parce que loolu bàkkaar bu rëy la yàlla dogal ngay xunnu di kaas lu tax yàlla teg ma lii waaw ana yàlla gisul woon keneen arab bi nag ah kaw kaw bi nag waxul lool neewul lu tax yàlla teg ma lii moom dafa def rek constat li ko dal moom dane lii eh, lii daal xam naa ne daal man li may yëg mooy <laughs> wopp gu metti la ci se pa boo xam ne bu mage ni man waaw waaye yàlla teg ma lii parce que loolu xeetu kéefër gu ndaw la voilà bu dee xamoo waaw parce que yow yaa ngi jañanteeg sa borom ci dogal bi nga xam ne mooy dogal waaw te borom bi kenn du ko wax li ma lu tax nga def waaw te yow li nga naan lu tax defuñ ko keneen wax nañ ko waxati ko léegi yow xalaat nga keneen ki yow est-ce que bëggal nga sa bopp li nga bëggal sa mbokk ah déet kon nag loolu ngir mu bañ di xunn tamit loolu borom xam-xam bi di dalal xelu euh, jaam bi surtout moo tax ñoom dañu war di assister waaw ñi nga xam ne ñoo feebar ci hôpitaux yi loolu moo tax mission de l'aumônier yi tubaab yi di def ci kii euh, hôpital yi mais léeg-léeg dañuy gis ñi nga xam ne à fin de vie waaw ñu ut ñoo xam ne ci bu dee musulman la ñu yóbbu benn imam boo xam ne loolooy métier dem di leen dalal seen xel di leen fàttale di leen kii ba ñu génn àddina bu dee chrétien noonu bu dee loolu lu baax la mais bu boobaa ñoom il faut ñu sélectionner leen ñooy ñan du rek am métier la mu ñu def noonu rek waa ji xaalis kese kii mooy weer wi lan lañ koy fay. waaw ba bu demee comme que gars yi boo moywul ñoom ñaar kese euh, du fa wax lu am solo du ko fàttali mu ngi ci téléphone waaw bu déggee médecin yi ñëw rek mu teg ko nag mel ni di di di concentré wu concentré wul ci waa ji alors que defe ko loolu yëpp yëfu loolu du yu jaar yoon laa wax waaw te léegi le fléau du téléphone waaw fléau gi nga téléphone lim la mën a may ci buntu nga am ay xam-xam noonu la lay yóbboo ci cànkute tamit waaw lépp mooy selon ki koy utiliser ci ban façon la koy utiliser am na ñoo xam ne dañuy yàq seen temps à passer ci téléphone du ñu nelaw du ñu dara wax naa la moo yàq nelaw gaa yu bari am problème nelaw ci TikTok rek di seetaan ay yëge di rek bu di faxas di faxas di faxas waaw dañuy romb ba kii du am dara lu leen jariñ alquran moom dañ koy fàtte ñenn ñi waaw yàlla tere ñu naan boo man jàpp xool ni ñuy jàppe ci TikTok yooyu yëpp am na ci TikTok yi. alhamdulilah kii utiliser yu mel noonu waaye jël ko jàppal ko am am buusur wallahi kooku moom moom moom moo alak boppam léegi kon mooy pas ñu mel noonu foo ñoo xam ne tamit dañuy ragal yàlla xam ne yàllaa ngi leen di gis moo leen di surveiller waaw du ne dégg nañ bruit de botu wala dànku euh, médecin yi di ñëw wala kii mu teg wala di concentré wu di ko kii di yim gars yi naan di alors que yow euh, bi bunt bi tëjoo yow kese bi jël sa téléphone commencé di jate wala di seetaan ay yéega di malade bi moom mu ngi tëdd fi mu tëdd léeg-léeg wala yaasu billah fal nattaqillah nañu ragal yàlla loolu xam nga ne ba pare nga bëgg après ñu fay la ci yow yow loolu ngay lekk loolu ngay dundale sa sa sa njaboot loolu ngay dundale sa bopp te kullu rahmin nabata bi haram fannaaru fannaaru awla bih la yonent alayhi salaam wax bépp suux boo xam ne li ko li tax mu màgg moom la màgg mooy lu xaram kooku safara moo gën a yey ci moom kon nag nañu def très waaw gis nga yonent bay sarsar liñ doon wax sànk bu ñëwee bokkoon na liñ ciy jànge day fàttali nit ki dalal xelam ne ko tahur bali kafaratun wa tahur voilà dalay laabal dalal xel mooy waxoon nañ la ñiy seeti malade yi dañu war a nekk ñoo xam ne ñu am xel lañ waaw boo ñëwee bu fa nekk naan ah, waaw diw de moom ah, moom daa yi de moom wopp kii de ay waay waay waay waay waay yal na génn dëkk bi parce que yóbbu nañu bari de ah diw sax dégg naa faatu na malade bi dégg loolu tam looloo ko dal loolu walla iyaazu billaah da ngay ñëw dalal xelam yaakaar loo ko yërmande yàlla du yaatu gi li nga xam ne mooy tegu ko neex dogal la waaw te ki nga xamante ne nii moo feebar eh, ñàkk yaakaar ci yàlla te ki nga xam ne mooy dund déedéet waaw kon nag eh, amal yaakaar yal na borom bi wér yal na borom bi saafara waaw yal na borom bi yëkkati na borom bi yëkkati ajaa yu mel noonu fa wax ñaan yii tahurun insha allah allahumma rabban naas wax yooyu waaw wax yu ñaan yi nga xam ne gis nañ ko bi waaw baas ishfi anta shaafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama wala allahumma shfi diw allahumma shfi diw diw asalullah alazim rabbal arshil azim an yashfiyak voilà yu mel noonu tahurun insha allah tahurun insha allah kon loolu lépp dafa am solo ñu nekk ci yooyu moo gën eh, te bañ a nekk ay xawana yoo xam ne dañ leen di kii ñu dem ba pare yàqal indil waa ji problème yu gën a rëy waaw waaw waaye waxoon nañ la tamit tegginu seeti ku feebar ci bi ñuy gis bunt euh, deux cent trente-huit xadiis boobu xaqul muslim ala muslim bu fa yàgg bu dee suuf bu dee ne te waxaatoon nañ ko fan yee euh, euh, malaat bi looloo ko neex ak waa malaat bi gis ne neew boo fi nekkee moom day gina a sawar day gën kii daanaka dañuy foog ni sax wér na yooyu nga yàgg fa ku mel noonu waaw mais nekk fa ba mu toqi waaye it ña koy toppatoo infirmier yi toqi ak heure de visite yooyu da ko war a bàyyi xel voilà du da ni ñëw rek ne sabaj daal di dugg ta tamit daa am intimité yoo xam ne amaana bu dee koo xam ne yenn yi mënalu ko defal boppam ñu war ko échangé heure yi ñu koy euh, soppil kii di ko dindiwaat di ko euh, euh, raxas ak yooyu di ko sang di ko nàngam yooyu tamit waroo ñëw ne jaax ñëw toog voilà loolu tamit daa am solo ba nit ñi daal di di xool montre rek ak kii amoo xel déedéet nga ñëw rek ubbi rawatina nag ubbi waxtaanu àddina di waxtaane yoo xamante ne yaag sa copain yi ngi fi àndal te ngeen bokk yéen ñun ngeen ay copain am di wax waxu yëga di loolu jaaduwul waaye yàlla tere na ngeen di waxtaane Ligue des champions ak Jeux olympiques kooku moom ñoon jar nañoo bàcc bàccal ay yar wal iyaazu billah kon nag yonente way sa sam mu ngi nii kon nag nooy saalit googee jaru ko waaw <laughs> waaw boo feebaree buñ ñëwee di waar di la di la dalal sa xel nangu ko waaw da rafetal sax tontu waa bañ fi nekk di saalite ko waa xunna ko nangam ak nangam loolu nag boroom xam-xam yi ñoo koy def sinon bu dee nit la koo xam ne même am na xam-xam waaye yaruwul xolam yaatuwul man na mer loolu war na ko merloo euh, alors que loolu war koo merloo yeneen saa salama ngi loolu merloo ko daa jóg ne ah waaw comme comme ni nga wax rek insha allah kon idan euh, fanaam voilà kon de kon noonu la naam idan fanaam idan kon mu ngi noonu kon wallahu taala alam <laughs> kon ci kaw noonu ñu yem noonu ci lañu jeexale hadith neuf cent huit bii di ñëw ñu gis hadith bi nga xamante ne ma neuf cent huit fan neuf cent sept neuf cent huit lañu war a gis bii di ñëw mooy hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri moom tamit comme ni imam an-Nawawi def nii dajale ñaari hadith Mawlana Ibn Abbas moom itam day dajale ñaari hadith moom sayna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu